abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi tis'iin ba'da al-mi'atayn wa 'an abi sa'iid radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru ar-rajulu ilaa 'awrati ar-rajuli wa laa al-mar'atu ilaa 'awrati al-mar'ati wala yufdi rajulu ila rajuli fi thawbin wahid wala tufdi almaratu ila almarati fi thawbi alwahid rawahu muslim rahimahu allahu taala kon walillahi alhamdu wal minna kii suñu jotaay bii ñu génn euh, ñu ngi woon ba léegi chapitre deux cent quatre-vingt-dix baabu tahrim an-nazar ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal amrad al-hasan li ghayri hajatin shar'iyya xadis bi ñu mujj woon na gis mu doon xadis mille six cent vingt-six mu ne woon wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annahaa qaalat kuntu inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu maymuunatu fa aqbala ibnu ummi maktuum radiyallahu anil jamii' tey ñu war a gis xadis bu mujj ci suñu bunt bi di xadis 1627 ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa téere bi nga xam ne mooy wax mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo aaye. mu ne waan abi Sa'idin mu ngi jële ci bàyyi Sa'id moo doon dàkkantalam waaye Sa'd ibn Malik la tuddoon ibn Sinan min bani Xudra radiyallahu anhuma ibnu shahid ndax baayam Uhud lañ ko faate radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yanzuru ar-rajulu mu ne bu mu xool mukk mukk mukk ar-rajulu góor gi ilaa awrati rajul ci awraay góor ni moom dinañ ñëw nag lan mooy awra est-ce que mooy as faqat <laughs> hein est que mooy li nga xamante ne mooy pëy ak ci gannaaw gi kese ñu woy alfarjaani déedéet kon mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu mu xool la yanzuru rajulu ila awrati rajul bu góor di xool ci awraay góor ñi moom walal mar'atu te daq nañ bu mu am de ab jigéen di xool ila awratil mar'a ci awraay jigéen ni moom wala yufdi rajulu mooy bu mu jëmale waaw jëmale ba laal mooy bu mu laal laalale voilà ila rajuli mooy jël yaramam ah daal di koy sëtal ci beneen góor ni moom fii sawbin waahid fekk ñoom ñu ne benn lambaay kese comme ñu nekk comme ñu tëdd ci benn lal kenn solo ci dara après nag ñuy laalante loolu lay wax <laughs> waaw <laughs> waaw loolu la kon nag mu ne wala kon góor a mu ne walal ma wala tufdil mar'atu waaye jigéen bi dit bu mu jël yaramam seen ak jëmale ko ci yaramu beneen jigéen fekk soluñu dara ñu ngi nekk ci benn yére kese mooy benn mbalaan kese waaw wala tufdil mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahid ji ci benn mbalaan waaw waaw lool ku woog ne de la bana fi dara waaw mooy déedéet waaw te loolu nag mooy euh, surtout ja fi nga xam ne mooy partie yi nga xam ne awra la ci ku nekk waaw di ko nga jël loo xam ne du awra di ko laalal ci côté awraam lu jëm ci awraam mooy après dinañ wax lan mooy awra góor ak jigéen voilà nga jëmale ci sa loxo di ko laal wala moom nga koy laal ak sa yaram comme moom même partie yaram bi nga koy ngeen koy laalante loolu dafa xaram waaw waaw bu mu jëmale yaramam ci yaramu koo xam ne jigéen la ni moom comme noonu mooy euh, alors que benn malaan kese lañ <laughs> waaw amul benn lu dox seen diggante du dañoo toog ku nekk sol yére ñu teg ay chaise kii toog ci wet kii toog wala ñu toog ci lal ñun toog wala jataay ñu toog du loolu nga xam ne kii sol na yére kii sol yére yi benn malaan la waaw <laughs> ñoom nag loolu yéeme la euh, <clears throat> mu ne rawahu muslim alimamu abul husayn muslim ibnu alhajjaji rahimahullahu taala moom moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo kaa solo <clears throat> est-ce bi bii nii al imaamu muslim kese moo ko solo nee na la xadiis bi al imaamul buxaari par exemple moom solo bu ko tafarrada bihi muslim al buxaari al imaam abu daawuda mooy ki ko so eh, sëriñam d'abord imaam ñoom ñaar di imaam ahmad solo woon na ko ci lu jiitu ci benn bërëb rek la ko musnad abi sa'id al xudri radiyallahu anhu al imaam Abu Dawud mbokk taalibe imaam Muslim ñoom ñëpp di ak al imaamu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Muslim rahimahullahu taala ñoom ñëpp ko ci nekk benn bërëm al imaamu Muslim awraat téere bi wax ci wàllu mbërëg waaye buntu bi nga xam ne moom la lenn ci surah yi def tudde ko baabu buntu tahrimi nazari xaraamal di xool ilal awraat ci awra yi mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ah mu ne nettali suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Zayd ibn al-Hubab mu nekk ñu nette mooy Zayd ibn al-Hubaab di Zayd ibn al-Hubaab ibn ar-Rayyaan ñii ne ibn Ruumaan Abul Husayn at-Tamiimiyu eh, al-Uqliyu hmm, at-Tamiimiyu rahimahullahu ta'aala eh, rahmatan eh, waasi'a rahmatan waasi'a muy Zayd ibn al-Hubaab hmm, Zayd ibn al-Hubaab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a voilà moom Zayd muy al-Uqliyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala al-Khurasaniyu rahimahullah Tamimi la tamit al-Uqliyu génn àddina 203 rahmatullahi alayhi an ad-Dahhak ibn Uthman mu jële ko naan ad-Dahhak ibn Uthman nga ad-Dahhak ibn Uthman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam al-Qurashiyu al-Asadi di mbokk euh, ñoom euh, Hakim ibn Hizam frère Hakim ibn Hizam bi mooy maamam rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an Hakim Abu Uthman al-Madani al-Kabir rahimahullah euh, wax nañ la ne Khalid frère Hakim la ibn Hizam seen ñoom ñaar ñëpp Hizam ak Sayyidatu Khadija ay frère la ñoon voilà moo tax ñoom Sayyidatu Khadija seen bàjjen la woon radiyallahu ta'ala anil jami' muy Abu Usman al-Qurashi al-Asadi al-Hizami wal-Madani génn àdduna 53 rahmatullahi alayhi qala mu ne axbarani Zayd ibn Aslam mu ne xabaare na ma donc Zayd ibn Aslam de Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi ne Abu Abdillah al-Madani al-faqih mawla Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' génn àddina 136 am na wuute rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Sa'id al-Khudri yi ñi ay aqran lañu mooy ñoom ñoo bokk classe voilà muy Zayd ibn Aslam hmm, eh, daal di jëlee no euh, non non non non non non euh, Aslam parce Aslam mooy mooy mooy Aslam muxadram la bàyyam fekk na jamono yeneen saa salaam mais euh, jotu ko woon a gis si si ñi ay ay kii la ñoo bokk classe ñoo bokk classe mook Abdurrahman Abi Sa'id di doomu Seydina wa Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Abi Sa'id Euh, Abu Hafs ñi ne Abu Jaafar ñi ne Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Khudri al-Madani gane àddina l'an 35 génn àddina l'an 112 rahmatullahi alayhi an abihi mu jël ko ci baam Abdurrahman bin Abdal bi Sa'd ibn Malik euh, ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari wal-Khazraji siiwoon ci Abu Sa'id al ansari al xudri di Abu Sa'id al xudri radiyallahu ta'ala anhu génn àddina 63 ñi ne 64 ñi ne 65 ñi ñëw sax ba wax ba 74 wallahu ta'ala a'lam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul <clears throat> wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid voilà voilà am na nag ñeneen ñu ñëwee mu ne wa haddathani i ibn Abdillah mu ne nettali na ma hadis bii man Muslim sama beneen sëriñ de ñaari sëriñ Haarun ibn Abdillah wa Muhammad ibn Marwan al-Baghdadi al-Bazzaz al al-Hammal rahimahullah gane àddina 176 non 171 génn àddina deux cent quarante-trois ak Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid rahimahullah génn àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent 45 ko ci ibn abi Fudayk di Muhammad ibn Isma'il ibn Muslim Dinar ad-Dili mawla Abu Isma'il al-Madani siiwe woon ci ibn abi Fudayk génn àddina la deux cents rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ad-Dahhaak ibn Usmaan ñëwaat na bi haaza al-isnaad wa qaala foofu nag ñoom makaana awrati rajul uriyati rajul wa uriyati al-mar'a mooy place hadiis bi lim ne laa yanzuru rajulu ilaa awrati ñoom niñ ko soloo laa yanzuru al-mar'atu non laa yanzuru rajulu ilaa uriyati voilà ilaa uriyati rajul voilà wala al-mar'atu ilaa uriyati al-mar'a ñoom noonu lañ ko solowee wallahu ta'ala a'lam léegi bala ñoo jàll euh, mooy ci taxrij bi la ba léegi mooy awra ak urya gis nga léegi lan mooy awra parce que bala ñoo romb yoneen saa sam nee na bu mu xool dàq na ak xool góor gi di xool jëme ci awraay góor mi moom waaye jigéen di xool di jëlee bëtam ci awraay jigéen ñoom la njëkk wax partie boobu léegi lan mooy awra alhamdulillah boroom xam-xamu luga yi euh, comme al imaam ibn mu ne al awratu kullu ma yustahya minhu idha zahar <laughs> mu ne al awratu daal lenn mooy. lépp loo xam ne nit ki day am kersa bu feeñee ci moom mooy ci ñi am kersa ah sinon am ñoo xam ne ñoom ñoom la nudité ak naamum ndox lañ ñemale jàpp nañ ne xam léegi normal parce que ñooñu seen fitra moo yàqu waaw ñi ngay gis ci monde bi jàpp ne bala ñoo am a seenu ngóor ak yooyu futteeku def yaramu neen comme ni ko waa banu Israël mais loolu beesu la doon defe nga xam ne bu ñu doon sangu ñoom ñépp doon sangoondoo <laughs> al iyaazu billah waaw léegi nag seen lu ñaaw loolu ñu bëgg nag Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam xaasaahu muy def ni ñoom léegi moom mu kii quoi doonul woon def ni ñoom gaa yi nag di ko yaramu neen lañ doon def di sangu bokk di sangu comme nekk ci piscine yi di sangoo doo def yaramu neen ñoom yëpp ak yooyu ñoo tax loolu bokk na ci kàccoor te ah. ay seetaan nga waaw mooy comme mais foofu il faut booy sangu ngeen ngeen ngeen muur seen awra yi ce n'est pas que damay sangu maayu demee laay sow non loolu ci diine non <laughs> la yow yow piscine yi mooy xamaam yi xamaam yi dafay gis waaw te dinañ ñëw dinañ gis li ci imaamu Nawawi di wax léegi lii nañ ko garder ba foofu nga xool waaw est-ce que damay permettre parce que je suis dans une ah à la piscine de la ville voilà euh, il fait chaud on prend un bain un nangam euh, piscine publique municipale ñëpp di fa dem ak yooyu nga dem yow bëgg di wala olympique <laughs> bu point E ngeen dem mbooloo mu bari léegi ku nekk sol sa góor ñi sol seen maillot de bain yu gàtt jigéen ñi waxi noppi léegi ñu ñu ñu ne loolu euh, day wane ne lii dara ngeen bàyyi wax lu amul. lii nii yeneen saa sam do xadiis bi xaaral loolu dina ko traité waale xaaral kon mu ne waa banu Israaïl boobu comme boobu mooy xadiis Seydina Abu Hurayra bu siiw bi nekk ci Sahihayn ah voilà mooy waa banu Israaïl lañ doon sangu alayhi salaatu ala Israaïl wa ala dañ doon sangoo doo def yaramu neen waaw nga xam ne ñenn ñi di gis saw ak baam mooy xattaa waxuma la rek seen awra noonu de mais xataa seen cër bi sax ban nga wala koy mën a gis voilà <laughs> léegi nag loolu nag Musa alayhi salaatu salaam moom nag bu doon sangu da doon sangu moom kese gaa yi ne ah Musa daal dara fii boo gisee du sangondoog ñun bëggul mooy daa am ci <laughs> yaa ci wàllu euh, kii yam yi daal euh, partie intime yi daal moo am problème waaw loolu wax <laughs> waaw mooy daal daa am ak gàkk-gàkk wala boog loo xam ne lu ñaaw la wala lu bon lu ko dal ci wàllu fëyam uh, lool kese la wala iyaadu billah <laughs> waaw léegi nag benn bés mu muy sangu laa di jël yéreem moom kese daal di jël yéreem teg ko ci benn xeer rek xeer bi daal di jég jóg yóbbaale xeer uh, uh, kii ba <laughs> yére ba <laughs> Seydina Muusa yoru yat topp jël yatam ba topp xeer wa naan saw bi xajar saw bi xajar waaw topp xeer wi xeer wi dem ba ni muy ñëwi ca mbooloo ma banu Israaïl doo ña nga xam ne ñoo ko doon ñoo ko doon aadaw Muusa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu moom la alquran di wax foofee voilà ne yéen ñi yàlla laa takunu bu leen mel ni ña nga xam ne ñoo doon lor Seydina Muusa seen kàddu ya waaw <laughs> léegi euh, euh, léegi gaa yi daal di koy gis nag ñu ne mais ana ñan ñoo doon wax naan après nag ci la bi mu leen bi bi actee foofu nag ba jaay gis ko ci la borom bi def xeer bi taxaw mu jël yéreem waaw muy dóor xeer bi nag <laughs> léegi nag gaa yi naan gaa yi naan kan moo ne woon kii lii moo ko dal kii kay loolu kii de kii liñ doon wax ne moo ko dal amul <laughs> waaw borom bi ci xikmaam loolu la bëggoon a wan gaa yi li te li ngeen di wax amul devant tout le monde mais mooy eh, sangoondoo googu nga xam ne moom laa banu Israël doon def di gis ñii di gis awraay ñi ci des muy lu ñaaw loolu Seydina Muusa loolu da ko doon sori comme ni nga xam ne nit ku baax ku nekk koo xam ne am nga dara ci maru ñoom rus ak lenn ci ay aadab yoo xam ne ay teggin yu mel noon da nga koy moytu ndax foofu bërëbu saytaane la waaw mooy fi nga xam ne awra yi dañ fay feeñ te waruñu faa feeñ ci ay jàmbur ay étrangers ñi les uns des autres envers les autres loolu bërëb la boo xam ne saytaane moo fa not gaay waaw loolu moo tax bi nga xam ne ci la suraaxu Euh, kii Xalil doon doon doon euh, mooy Maliki bi rahmatullah alayhi hmm? euh, boroom ñoom Mawaahibul Jalil rahmatullah alayhim bi nga xam ne ci la ñuy wax naan est-ce topp koo xamante ne daa war a jàpp mais ndox mi mu war a jàppee comme ci genre xamaam bi la nekk comme lañ la piscine tey foo kese moo am ndox. feneen amul ndox te sawaay dafa war a jàpp mais foofu mu ngi xees del gaa yi nga fa ak lañu nekk waaw ñii ñenn soluñ dara presque dal liñ sol jariñu leen dara waaw pëccëxoo bi góor ñaak jigéen ñaak nàngam ak nàngam ak yu mel noonu même bu dee góor yi neen la mais seen awra yi ñii di gis seen awra yi wala jigéen yi neen ah ñu naan noor c'est pas piscine mixte waaye piscine kii la <coughs> ah piscine benn genre la mais sauf ñoom nañu soloon dara baaxu ci ku nekk ay gis awraay ka ca des loolu noonu saytaane yi ñoo fay occupé léegi nag laaj bi mooy ñenn ñi ne comme ni ko euh, Cheikh Seydi Omar euh, al Fuuti Taal indee ci rimaax mu ngi koy cité waat euh, boroom rimaax boroom kii al Ibriz mu ngi ci doon laaj sëriñam bi te loolu la doon indiwaat foofu muy Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabba sëriñu maam Abdul Aziz bu Seydil Haaji Malik ibn Usman alayhim ridwanu ar rahman euh, mooy est-ce bu jàpp jotee waa yooyu daa war a jënd quand même xuus gëmm fexe dem ca piscine ba malgré yu ñàngee fa am wala xamaam ba euh, fa wala déeg ba bu dee euh, ñi dégg déeg fees del ak ñoo xam ne daanakañ solo dara baaxu ci nekk ci ndox mi di paccax paccaxee ka mooy yàlla est ce léegi man daa ji day gëmm dem foofu daal di jàpp wala boog day tiim kenn ki ne noo day dem noonu lay def ñii wax day dem bu mooy bu njëkk bi day dem fexe jàpp foofu même bu dee loolu keneen ki ne mukk loolu daa loolu bu ko def day def koog day tiim biñ ko laajee Cheikh Seydi euh, Abdul Aziz ad-Dabbagh al-Qutb wa radiya anhu ñaar ñooñ kan moo mooy ñaari wax yooyu ban moo ci gën a lëng mu ne mooy ki ne day tiim waaw parce que bu boobaa mooy ndox moomu mook ñàkk fee nekk ñooyam parce que pour nga jote ca yow sa ngëm yàlla mën na faa yàqu waaw ci la doon wax moom ak Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabba radiyallahu anhu doon wax ne gis nga yooyu bërëb yooyu boo fa newee ak ña fa gis nga sa ngëm yàlla xam na lu muy niroo moom benn sondeel bu nekk ci ngelaw li sondeel bu ñu taal teg ko foo xam ne ab àll ab ab ab ab ab ab ab ndànd foy foy boo xam ne ngelaw koy pet gauche ak dañuy ëpp day ñëw ba mel ni li arrêté mu mu ta mu mu mel ni ku jëlaat ay ay kii taal euh, sondeel bi sondeel bi fo euh, kii tàkka mel ni mooy bon fay woon mais gina leer ngelaw li ëppaat ko mu demaat bay mu ne nag ngëm yàllaay nit ku nekk foofu noonu lay def mooy gis nga iblis yi noonu dañuy baajee si ngëm yàlla booy boo moytuwul day jekki rek fay waaw moo tax yooyu boo ko tàmmee en fait après da ngay woyofal diine te ci woyofal diine googu ci la mboolem athéisme di commencé après dañ commencé mais lii la moo ci ne gars yi foogoon ne bàkkaar bii boo ko defee ab dënnooy ñëw fëgg la ngeen dee wala seen affaire seen liggéey ba ngeen amoon dootul baax seen entreprise rek yàqu sa commerce ba yàq loolu lépp nga yàq dootoo am santé sida ah ma foog ne yooyu yëpp la nga def ko sa affaire bi a dox ba pare nga a nekk waaye yow waaye yow plus waaye c'est de bon moment qu'on passe ensemble voilà duñ dara mooy commencé na di doyadal li nga xam ne gënoon na ko parce que nee na ana ana la conséquence tout de suite quoi amul après commencé di délaisser ca lay commencé bon man sax ay kii ay julli yi vraiment loolu c'est ringard loolu c'était une kooku parce que gëm yàlla am fay na foofu la ca piscine ba <laughs> walla iyaazu billaah wala déeg ba wala xamaam ba kon euh, euh, liñ doon wax noonu mooy euh, li nga xamante ne mooy Seydina mooy moom mooy awra voilà kon awra <coughs> kon imaam al ibnu asir lañ ne woon ah mu ne mooy lépp loo xam ne nit ki day am kersa minhu ila zahar la loolu jëlañ daw kii woon ne am na ñoo xam ne loolu moom amuñu benn kersa parce que ñoom loolu jàpp nañ ne sax dara newu ci voilà mooy gis nga boo toppee yenn yi day dem ba yow lépp loo xam ne mooy lu normal mooy muddu nekk lu anormal waaw yi normaloon te waa lool mooy lii wax dëgg yàlla nit war na am kersaam déedéet moom lu ñu am kersa gi léegi nag ñi am kersaam ñooñ la ñuy mettre au banc de la société di leen duut baaraam naan ñii dañoo dañ leen war nañ leen a nàngam yooyu dañuy jaay ne ñoo gën a sell voilà wal iyaadu billah mu ne lépp loo xamante ne awra daal mooy lépp loo xamante ne nit ki day am kersa bu dee feeñ na waaw mu ne ci loolu ci la xadis bi nga xam ne moom lay wax almaratu awra mooy xadis bi nga xam ne moo nekk xadisu mu ngi ci saxiix non mu ngi ci sunanu Tirmidi bu Seydina Mawlana Ibn Mas'ud mu jële ko yeneen saa salaam mu ne yeneen saa salaam ne almaru almawratu al almaratu awra fa idaa xarajat istashrafaha shaytaan mu ne yeneen saa saam ne jigéen awra la voilà léegi yow première bi lii da ngay ci xam ne awra kon est-ce kon pëy bi kese xam nga kon du loolu parce que yeneen saa saam mu ne jigéen awra la bu génnee rek génn këram wala fa war a dekk bu ko génnee génn istashrafaha shaytaan shaytaan yi di ko yuqamteku di ko jéem a xool ak di ko jéem këlli këlli <laughs> waaw <laughs> kon loolu. lu ama am solo la kanta kon loolu mooy al awra waaw boobu daa jël mar al mar ane moom awra la waaw ndax mooy nit ki nga xam ne daa am soxna loolu bon léegi boo koy wax chez certains duñ gis lool mais dangay ngay xam ne société bi nga xam ne mooy société bi gën ci société yi ginnaaw yonent yi yonent yi fi jaaroo naa lay saasaam mooy yonent saasaam yaa ñoom gisoon sa soxna ci biti loolu c'était yëkk gis ko nii ci biti nii ni ngandu mooy yow boo àndoon ak ay nit gis sa soxna ci mbedd mi dangay am kersa non da ngay da mel ni liñ naan waa ji mujj na mel ni ii da day day sew day mujj am gandum gene boo xamante ni le fait que gaa ñu gis soxnaam ci mbedd mi quoi moo tax saxaaba bi nga xam ne dafa ñëwoon ci xare la jógowoon wala en tout cas dafa génnoon waaw xare la ne woon après ak yoneen saa salaam wala yeneen saa sam yónni woon ko benn sariya mu àndoon ci benn arme boo xam ne demul bi ñëwee ci di di ñibbi si ñëw këram fekk soxnaam ci mbedd mi mu ngi taxaw nag ku mais mu ngi mer hors de waaw àgg na ci mer ba dafa ko bu ma juumul xeej gi mu yoroon su ko bëggoon jam mu jeex ndax lu tax soxnaam di génn ci mbedd mi quoi di nekk nii ci mbedd mi soxna si ne ko ah déet bul jë bul bul bul gaaw duggal ci biir kër gi ba nga gis la fa ne ba pare waaw lu tax ma génn boo duggee ci biir kër gi li nga xam mu dem dugg gis benn gàndu njaan jaanu njànguur boo xam ne aw ab ab jaan ab serpent mais naka la ko gis jël xeej bi daal di koy jam mais xamuñu moom bi mu jamee jam jaan bi ak moom mi ko jam moom jaan bi kan moo ci njëkk a après ci nañ ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam yonent salaatu salaam ne leen Medina daa am ñu fi dëkk mooy du euh, nit ñi kese ñoo fi nekk nii waaw dafa am ñoo xam dañ fee dëkk waaw mooy ay façon yeneen am nay xeetu jinne yoo xam ne yu fi nekk ak yu mel noonu léegi bu ngeen ñëwatee gis jaan bu ngeen gisatee jaan na ko ña euh, digal ne ko mën ngaa génn quoi ñetti yoon bu demul nga rey ko nga xam ne loolu jaan dëgg la. waaw parce que kële ki rayoon daa foog ne jaan la gis nii mais du jaan jinne la ba mu ko defee na ay mbokkam fayu ci saasi daal di fatwa ji ci saasi waaw kon loolu mooy euh, bon xissa boobu lan lañ fa soxla woon mooy li nga xamante ne mooy ñoom gisoon moo tax euh, euh, sa soxna ci biti loolu dañ nekk loo xam ne nit ki bu ko mësoon a gis day am kersa ca ñam nekkal voilà <laughs> wallahu <laughs> ta'ala alam léegi kanta al imam al-Fayyumi rahimahullah mu ne kullu shay'in yasturuhu al-insaan anafa wa hayaa'an fa huwa awra wan nisaa awra voilà lépp loo xam ne nit ki da koy nëbb bëggul ñu gis ko parce que moo day am kersa ci lool nag bu feeñee yooyu loolu awra mu ne moo tax jigéen ñi awra la ku nekk mais boo koy wax ak gaa yi léegi nit léegi yi nga xam ne dafay xam ne exhibitionnisme bu yées bi ci lañuy ci lañuy liggéey sawaay ah mu ne loolu loolu moo tax euh, euh, euh, moo tax ñu koy wax mu ne wa qiila li sawati awra loolu moo tax ñaari pëy pëy yu nit dañ koy woowe awra voilà li qubhi an-nazar ilayha ndax di ku nekk di ko xool loolu dafa ñaaw waaw mu ne wax wal awratu fi as-saghri wal harb xalalun yuxaafu minhu mu ne awra nag dinañ ko wax xam nga ci alquran a nga naan gaa buñ leen waxee ñu naan inna naa awra mooy naafiq yi ca suuratul ahzab gaa buñ ñëwee ñëw leen xare yi fi Euh, mooy bi ñuy waajal canal ba quoi euh, kii nu mu tudd tranché bi euh, gaa yi naan yoneen saa salaam non inna buyutanaa non yoneen saa salaam non te nga ñoo may rek ñu dem quoi parce que ñun inna buyutanaa awra quoi <laughs> ndeke yoo dañ liñ bëggoon mooy raw wa qaala taa'ifatun minhum yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluuna inna buyuutanaa awra wa maa hiya bi awra in yuriduuna illaa firaara voilà <laughs> mu ne am na benn mbooloo boo xam ne ñu nga lay ñaan ndigal yow yeneen saa salaam naan la ah nga may leen rek ñu dellu ca kër ya waaw ndax soxna ya rek lañ fa bàyyi wala boog lañ fa nekk wóorul ak loolu kenn manu leen a aar ak la fa ne inna buyuutanaa ay waay waay suñu néeg suñu kër ya awra mooy dafa vulnérable moo tax mu ne. Euh, wa maa hiya bi awra borom bi nag waxuñ dëgg dañuy expliquer waaw inna inna euh, euh, wa maa hiya bi awra du benn awra in yuriduna illa firara abit ah, gaa yi ñu bëgg te ñemewuñ koo wax mooy mooy fiddi lañ bëgg mooy daw na ñooy tàppet lañu voilà mooy ay tàppet lañ mooy munaafiquun al kibaar yi rek ak ñooñu nga xam ne fii quluubihim marad nga xam ne seen xol yi daa mukk feebar <laughs> ñoom ñooy wax loolu waaye dañuy kàcc wal iyaazu billaah moo tax kon mu ne bu dee nag ci wal awratu fi saghri wal harb xalalun yuxaafu minhu mooy daa nekk benn torox ndoll boo xam ne mooy ah armée bi de am na foo xam ne seen xaw na faible quoi waaw am na foo xam ne moom wóoru waaw dese naa bien gardé ah foofu c'est pas noon bi mën nañu faa jaare ah voilà loolu mooy bu dee ci ci xare mooy ab saxru mooy foo xam ne ab ab ab ab ab ab bën bën la boo xam ne noon bi mën na faa jaar daal di dal ci nit ñi. voilà ñuy ragale foofu mu ne wa jamu wal jamu awraat bi sukun li taxfiif voilà kon loolu léegi nag al léegi mu def waa léegi euh, euh, awra fan la nekk al imam ibn al euh, ibn al asir mu ne rahimahullah wal awratu min ar rajuli ma bayna surrati war rukba wa min al mar'ati al hurra jami'u jasadiha illa al wajhi wal yadayni ila al qu'ayni waaw léegi mu ne wa fi axmasiha axmasiha xilaaf voilà wa min al amati mithlu rajul wa ma yabdu minha fi xaali alxidma karrasi walraqaba walsaaid fa laysa bi awra wa sitru alawrati fi lsolaa wa gayriha waajib wa fiihi inda alxalwati xilaaf voilà mu ne moom al al imaamu ibnul asiir <laughs> moom la waaja doon wax naan euh, waaja bindoon téere bale les croisades <laughs> doon woowe le chroniqueur de Damas al imam al asir mooy temps yi nga xam ne ci la kàccoor yi euh, chrétiens yi di jóge fii rek ay ay ay Clermont ay Rome ay Lyon ay fépp ay Europe daal ay Allemagne ak yëpp euh, di daal di kii quoi def def ay ay ay ay ay kii koi ay euh, armée dem ne dañuy nangu Jérusalem voilà waaw demoon nañ sax parce que demoon euh, royaume Jérusalem waaye bi leen fa Salahuddin fekkee euh, <laughs> rahimahullah da leen a escanté <laughs> parce nekkoon nañ fa comme ni yahuudi yi gars yi doon na def waaw tis'una aaman bilaadullahi tasruxu wal islaamu ansaaruhu summun wa umyaan waaw quatre-vingt-dix ans yoo xam ne les croisés ñoom ñoo yoroon foofu waaw di ray rek parce que ñun ñi comme tay comme liñ ñalee gi ñoom noonu lañ meloon divisé wu ku ci nekk bu ñuy nongatu kenn mu ngay mu moom mu ngay euh, euh, prince boobu mu ngi yàkkamti di di di di di mënut nañ ko dambat bu ko defee noonam du mooy lay doom en attendant moom te nga koy dambat kat <laughs> xam na ñoom liñ bëgg ay chrétien lañ mais grawul ñoon ñu kayee sax booba gënal sama noon bi di jullit ni man ne ci wet bi prince sàngam <laughs> voilà quatre-vingt-dix ans yàlla bi daal Qudsu Sharif di Jérusalem di mel ni day yuuxu di ut mollooy waaye l'islam mel ni ku képp kenn ku ko war a dimbali dafa tëx muuma moo tax ku foog ne léegi nii di jàpp ne affaire yi léegi la xaw te Salahuddin xam nga kañ la woon <laughs> gis nga te affaire yooyu dafa yàgg quoi <laughs> salaaw bii nga xam ne ba mu ñëwee rajaxe mok mook mook mook mook mook kii bi euh, nijaayam bi bàyyi tafam bi euh, Nuruddin Nuruddin zin zanki zinki zinki Nuruddin zinki <laughs> waaw ñoo rajaxe gaa yi ah waaw rajaxewaat gaa yi lañ def ba tubaab yi xam ne fii moom c'est mort mu génn leen Jérusalem ñoom ñëpp waaw ñuy dof dof luwaat bi ñëwaat mais moom ba leen fi gaa yi fekkee les mamelouk non mamelouk yi moom mamelouk yi moom c'était sans pitié moom <laughs> non mamelouk yi il ne rigolait ay kii la xam nga ñoom euh, euh, ay ay ah, ay ay ay jaam la ñu woon yoo xam ne bii waa yow nguurub jullit bi di yàq di waay am. faible faible gu dee nekk un géant boo xam ne au pied d'argile amul jariñu dara daanaka gars yi di leen nangatu fu nekk nga gis territoire bu nekk ber boppam ay lii xeex yi seen biir nangam noon yi di leen na tubaab yi di jóge fee di kii gars yi ay jaam lañ yoo xam ne yo ñoo dajaloo ñu naan leen mamali <laughs> mamlu xam nga mamli mamali ci mamluk lu jóge mooy ku ñu moom quoi un esclave ñoo formé armée daal di nanguñu fi waaw mais gis nga ba ñëree mbir yi mais biñ ñëwee foofu moom non dañoo rajaxe tubaab yi ñoom moom nekkuñu fa woon di xaar ay comme ni Saladin dafa baaxoon loolu ndeysaan <laughs> après leen daanaan ngeen génne yóbbaale li ngeen yor garaawul dem leen mais ça mamluk yi non mamluk yi yow doon leen doon fekk non dañ lay rajaxe dañ lay écraser dañ naan tubaab yi ñii dañoo jóge seen fële ñëw suñu l'islam gii terre d'islam gii naan dañ ci non xaaral <laughs> dañ leen doon rajax non bon loolu sax de c'est pas notre sujet mais euh, mooy <laughs> euh, Ibnul Asir mi temps yooyu da doon da doon euh, lu doon dund tamit fekke na ko parce <laughs> moom la waaja doon woowe le de Damas mooy al imam Ibn al Athir ah borom Usdul Ghaba c'était un grand nom ci domaine yu bari voilà rahmatullah alayhi mu ne al awratu awra nag kullu ma yustahya min non mu ne kii wa awratu min ar-rajuli Abdullah awraay góor maa bayna surrati war rukba mooy diggante jumbax bi la ba óob léegi après dina ñëw ci li imaam An-Nawawi di wax teqantal bi muy def waa léegi jumbax bi diggante jumbax bi ba ci óom bi jumbax bi ci la ak óom yi wala ñoom bokkuñu ci mooy ci seen suuf la commencé jum suufu jumbax bi ba ca óom ya mais óom beeg jumbax bi ci boppam bokkuñ ci wala benn jumbax bee ci bokk óom bi bokkul wala loolu dina ñëw ci li imaam al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah di wax ci côté boobu. mu ne kon góor lool la diggante jumbax bi ak óom euh, yi loolu mooy awraam wa min al mar'ati al hurra bu dee nag jigéen la boo xamante ne nii gu libre la parce que comme que daa amoon ay jaam jaam bu jigéen xanaa jaam bu góor sax ak jaam bu ak euh, bor góor bokkuñ ay atte ah voilà mu ne wal mar'atul hurra bu dee jigéen la min al mar'atil hurra jigéen goo xamante ne nii koo xam ne euh, moom du jaam mooy jami'u jasad yaa yaramam yëpp la ba mu def xar kanamam ak ñaari tenkam léegi nag mu def léegi est-ce que baaraamu tànk yi orte yi mooy tànk yi noonu man naa feeñ mu ne loolu am na guute waaw mu ne kanta wa amati bu dee nag jàmbu jigéen la mislu rajul moom comme góor la mooy la bu dee jaam bu jigéen diggante awraam diggante jumbax la jumbax bi ba ci oom bi wamaa yabdu min xaalu feeñ ci moom nag fii xaalil xidma jamono ji ñuy liggéey karra si comme boppam war raqaba ak euh, baat bi wa sa'idi ak loxo bi mooy avant bras beeg avant bras beeg yooyu fa laysa bi awra wala du awra mu ne wa sitrul awrati muur awra fi salaati ci julli wa ghayri ak loolu moom waajib loolu dafa war voilà wa fiihi inda al xalwa xilaaf kanta est-ce que nit ki mën naa nekk moom dong Euh, euh, euh, def yaramu neen wala boog muurul awraam est-ce mën naa nekk mu ne loolu am na wuti voilà wallahu taala alam léegi bon lii nañ ci boole li imaamu Nawawi doon wax après comme ça ñu arrêté nii hadis bi paree guñ ñëwaguñ sax jàng xoola gisaguñu sax lëkkaale bu bunt bi bu ko defee comme que timis gi daa jot après bu ko defee dañ koy arrêté beneen yoon ñu daal di koy àggale ndax bu bari ay masala la nag al imaam al xaafiz an-Nawawi nañ xool li nga xam ne moom la wax ci wàllu woowu comme li ñu la doon wax léegi euh, mu ne mu ne wa amma dabtul awrati waaw kanta li ñuy takke awra fii haqqil ajaanibi ci ñi nga xamante ne mooy euh, non avant boobu avant boobu avant boobu ah loolu Euh, voilà non non waaw wa amma awra fii la mooy li nga xam moom la ñuy tekkee awra nag fii ajaa ajaanib mooy ci àqu ñi nga xam ne étranger lañ mooy koo xam ne du sa code armal fa awratu rajuli min ar-rajuli ma bayna surra war rukba mooy imam Ibn al-Athir di wax mais awra yi li nga xam ne mooy góor ak góor mooy diggante li nga xam ne mooy diggante jumbax bi ak óom bi mooy diggante boobu amul droit kenn loolu lépp moo tudd awra ci góor wa kadhalika al mar'a ma'a mar'a mu ne naka noonu jigéen ak jigéen se comme góor ak góor mooy jigéen ak jigéen diggante jumbax bi ba ci óom bi moroomu jigéenam amul droit di gis diggante boobu wa fi léegi nag mu des euh, léegi nag mu des diggante li nga xamante ne mooy est jumbax bi war rukba ak óom bi mooy li ñu doon wax aw salaasatu mooy est ñoom ñaar dañoo bokk mooy dañoo bokk ci aw rajo wala déedéet mu ne am na ñetti wàll al-asaabina ci suñu mbokk yi Shafi'i asahuhuma laysa bi awra li gën a dëgër ci ñaar yooyu yëpp mooy ñaar yooyu du ñu awra mooy extrémité yi jumbax ak óom mu ne loolu moo ci gën a dëgër. moo ci gën a wér waxtaan yi ñaareel yi nag wax bi beneen wàll bi mooy ñu ne si awra la naan non non ñaar yooyu yëpp ci awra gi lañ bokk mu ne wax saalisu ñetteel wax bi mooy as as surra jumbax awra duna rukba jumbax mooy awra waaye bu dee uum loolu du awra euh, léegi moo euh, léegi loolu dañ koy dañu yémmee quoi euh, ba bii di ñëw insha allah ñu daal di àggale parce affaire bi bon timis jot na. Euh, te euh, day xaw a kii quoi waaw euh, muy noonu quoi après on on on va on va le reste beneen yoon insha allahu taala waaw loolu moo gën a kii parce que bon léegi kon côté awra gi kon wax nañ ci loolu jeex na léegi nag am na beneen affaire mooy awraay awraay awraay julli bokkula ah. par exemple yow manoo nekk góor ne ah man leen la awra daal ci dulli comme que man awraay góor mooy diggante jumbax bi ak ak ak kii bi ak oom bi nga jël benn genre serviette wala benn sër daal di koy takk ci sa euh, foofu noonu mu wàcc ba ci sa oom yi léegi ngay julli amoo ci droit yeneen saa saa nee na bu kenn ci yéen julli lay sa fii aatiqi shay bu kenn mooy bu kenn jéem julli fekk ci loosam amul dara mooy lan mooy mag yi da koy muur moo tax awra yi booy julli ak awra yi boo julliwul bokkuñu ah benn góor amul droit taxaw di julli say mag yi di feeñ nga sa diq gi di feeñ naan da ngay julli non amul nga naan bon mais ma foogoon ne awra dañ la diggante dañ naan waaw mais loolu mooy awra en dehors du julli ci julli daa am bu dee ci jigéen waxoon nañ la ne bon loolu de toute façon mooy lii nii al imam al asir waxoon waxoon nañ la ne am na wuute mooy ñenn ñi dañ ne jigéen gi xattaa xar kanam mag lépp awra la waaw lool lu ñuy jëlale ci awal imaamu awra la moo tax day muur sax xar day wala mu burqa wala yooyu voilà xattaa weewam lépp ne non loolu mooy waa jumbuur gisoon nañ al imam al qadi Iyaad bi ñu doon bi ak tenk yi loolu du awra awra léegi nag ci biir julli waxoon nañ la que bu boobaa mooy tànk yi li gën a dëgër mooy tànk yi du feeñ même bu dee am na ci boroom xam-xam ñu koy wax ne tànk yi bokkul ci awra voilà xar kanam gi tenq yi la euh, tànk yi bokku ci waaye loolu insha allah li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ci la comme ni nga xam noonu la ko waa jumhurul ulama di waxe kon wallahu taala alam kon ñu yem noonu bajataay bii di ñëw insha allahu taala ñu àggale même hadith bi ah